auzu billahi mina seytaani rajiim barke borom Tuubaa ñu ñëw ci nettali téeméer bi ak ñeent fukk ak juróom sëriñ Tuubaa xaada lahu lahu maxtaara mas naa wax sëriñ Aliou Zey bu subaa na ngeen teel a dem gàttandu wuldu Birahim Saloum dana wàcc ca saxaar ga te fii la jëm si ci suba ga mu dem ak ñeneen di laajte naan wuldu Birahim Saloum anamu mu ni maa ngi nii waaye sëriñ Bamba doy na kiimaan ana lu ko wax ni maa ngi ñëw waaye nañu dem ñu daal di ànd ak yeneen naar yu mu àndal ba ñu nuyoog Sëriñ Tuubaa xaadalahoo lahu maxtaar loo ba noppi mu ne àlliw nañu ko seetal kees gu yaatu gu mu mën a dal moom ñi mu àndal mu dem ñëwaat sëriñ bi ne ko demal yóbbu du dalal ko ba noppi fekk Sàmba Xari Siise moom Luga dikk na nuyu sëriñ bi jox ko juróom ñetti dërëmi ngurdu ngurdu xeeti xaalis bu tudd noonu la Sëriñ Tuubaa xaada la woo laaw maxtaara la woo teg ko nee fa kanamam bi mu dikkaatee mu ne ko fabal lii dem ca taax ya jënde lépp suukar ak warga yën ma ba mu ko jëndee muy saako bu ndaw bu fees dell ci suukar ak warga sëriñ bi ni ko demal yit ko wuldu nee ko suukaram ak wargaam ak naxanaam a ngi noonu yi mu yit ko wuldu mu ni ko bëgguma loolu Aliou Sey ni ko waxal li nga bëgg bu ma demee wax ko ko mu ni ko nee ko mooy mu wax ma ginnaaw sa bakkan àjjana ba mu ko waxee sëriñ bi mu ni wuldukat dana gis juróom-ñetti dërëm yii bu ko lekkoon kenn mënu ko tee dem sawara waaye yëtal ma ko bàlla coro mooy mbuubiit ma mu daan xëppal ma mu ma daan xëppal ca ka tubaab ya bi xàll yu jubee sëriñ bàlla mu ni ko taxawal xanaa sëriñ tubaa xaadaloo la maxtaara lawoo daa buubati mbuubiitam ma taxawal ma jug jël saay dàll bu mu fi ruus de am ku jug wax ni du ma fekke fu ñuy wàcc suukar ak warga fu mu fu ñuy wàcc suukar ak warga daal di ko yóbbu bi sëriñ Aliou ñëwaatee ci sëriñ bi mu ni ko ana ngeen def xëy na muy waxinam dawud wax ana na ngeen def ana ngeen def moo wax ko ni mu demee sëriñ bi ni ko kooka kat mën na koo jariñoo gisoo sàq yu jañu bind ci ab jëwam sàq yu mooy maam ku nar a texeeri la waaye demal wal wuldu mu daal di ñëw ànd ak mbooloo ma sëriñ bi ni ko waxal la nga waxoon mu wax ko sëriñ bi ni ko wuldu birayim saalum wildi birayim saalum ginnaaw sabakan àjjana nettali bi li muy tegtale bëri na lool waaye man li ma ci gën a dégg mooy xaalis doy na waar lool daa mel ni hadiye lu ci boroom fas moo ciy nekk hadiye lu ci boroom fas moo ciy nekk bu ci fasee mucc ci sawara boo ko téyee te attanoo ko mën na laa tàbbal sawara maa ngi gaawantu fii di fas yéene leeral hadiye yi ñuy téye ñun murid yi hadiye yi ñuy joxe ngir Serigne Touba xaajalawo law maxtaara loxoo rek dara nekku ci waaye fexeel yow mi ñu koy jox ba muy dellu ci bëggu sëriñ bi hadiye ji ñuy joxe ngir tawat ju ñu bëgg mu juñu ju ñu bëgg mu wér hadiye ji ñuy joxe ngir tawat ju ñu bëgg mu wér wala ñàkk bu ñu bëgg mu jeex ku koy téye faaw nga am lu la gaar ca loolee la cay tane mooy jàngal ko ci alxuraan wala xasida lim bu bari ngir jëmmam mu mel ni ak mu mel ni ak fay ca loola waaye boo ko téyee rek daa di nekk ca la nga nekkoon faawu nga am ay gaar-gaari adduna am na hadiya yoo xam ni ku leen jëfandikoo doo mënatee jaamu yàlla subhaanahu wa taala li fekk reesul yu mel noonu yi ku ko dul xàmmee la ca gën mooy li ma wax léegi te mooy fexe ba fay ko ci ak ñaan lu ko ëpp wala mu tolloog moom xoolal bayit wi baata nabiyu ilaa fajrin yaroomu lahoo radan min allaahi dat tafdilu kubbaaru ci xasidak raaya bu fekkee yonte bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama moo fanaana ñaanal sayduna usmaan ba fajar radiallahu anhu ngir lu mu ko daan defal war na ci képp ku ñuy jox ngay góor góorlu ci ñaanal ka jox lool walaaw alam ñu ñëw ci nettali téeméer bi ak ñeent fukk ak juróom benn sëriñ tuuba xaada lahoo laaw maxtaara lahoo nee na ramu fii ci adduna lañu koy defe nit ki da nga koy tere lu bon mu koy bàyyi nga di ko digal lu baax mu koy def di bàyyi tere yi bu faatoo texe ram mu am na ci àdduna ak alaaxira texek àdduna am na ak texe texek ëllëg waxoon nañ ni bàkkaar yi ñooy naqaral dund gi loolu mooy texe di ci àdduna jëf yu baax yi ñooy teeyal dund gi di ko neexal kon ki ngay tere lu bon mu koy bàyyi nga di ko digal mu koy def texeel nga ko texe gu mat sëkk fi dunya wal aaxira teewul ëllëg dana am ñu nekk ca sawara mbindeefum yàlla subhaanahu wa leen fa dugal leen àjjana loolu sax na bu wér ci hadiis yi xoolal al targhib wa tarhib ak saxiixul buxaari ak muslim radiallahu anhuma wala alam ñu ñëw ci nettalib téeméer bi ak ñeent fukk ak juróom ñaar sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaara lawoo mas waxtaan ak sëriñ muxtaar bintaloo ba ñu tudd ak giir ci naar yi ñu ciy wax ni ay sirif ñu ñuy wax ni ay sirif lañu sëriñ bi ni ko xanaa xamoo ni ñooñu suñu mbokk lañu kon sëriñ bi askanam ci naare la jóge ba tey ci sërif yi la bokk ñépp sax ay mbokk lañu waaye li tax muy wax loolu mooy ak jigante gu am wala alam mooy ak jigante gu am ci moom ak naari wala alam ñu ñu ci nettali téeméer bi ak ñeent fukk ak ñeent sëriñ Tuubaa xaadalahoo la maxtaaralahoo nee na Tafsir Mbàkke Numbe mi ko daan jàngal bi muy faatu mi ngi fekk mu toll la tegi dana li may dégge ci lii mooy sëriñ bi alxuraan moo ko ñor lool ba tax waxtu wu nekk li muy nettali ci la koy jëmale waxul bi muy faatu maa ngi am nangami at te loolu moo gën a bari lu ñuy wax tafsir mi nag radiyallahu anhu nijaay sëriñ bi la wala alam ñu ñëw ci nettali téeméer bi ak ñeent fukk ak juróom-ñeent Serigne Touba xaada lahu lahu maxtaara lahu nee na daana jàng bayaan ak mantiq ci naar bu ñuy wax Muhammad Yadali ca Njaañ bayaan ak maani ak la ñuy tudde xam-xami balaaxa naar boobu muy wax foofee ca Njaañ lañu ko denc wala ahlam ñu ñëw ci nettali téeméer bi ak juróom fukk Serigne Touba xaada lahu lahu maxtaara lahu nee na bi Serigne Mor Anta Sali toll ci wàccub liggéey toog na ci wetu boppam wàcc alxuraan bisub altene mu làqu ca guddik talaata googa bisub altene la ko def mu làqu ca guddik talaata googu kon jàngal alxuraan ku tollu foofu baax na lool sëriñ bi moom lu mu def rekk aw yoon la sëriñ bi moom lu mu def rekk aw yoon la naka noonu xasidaam bi mëneef na koy jàng ci kuy waaja a faatu waaye nii ñuy def léegi te mooy topp ci ginnaawum néew di yëkkati gisuma ko gisuma ci lu jóge ci moom wala alam ñoo ci nettali téeméer bi ak juróom fukk ak benn sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaralawoo bi ñuy denc sëriñ moor radiyallahu taala anhu àndoon la ca di dox ak ak tànkam di wax ñi koy wax waral dox ak sama tànk dama gënal loolu day bëgg tuyaabaam gën a bari ak di wormaal waajuram ak yeneen yu mu xam yoo xam ne ñun xamuñu ko mel na ni mbooleem yi ñuy def muy julli ji wala seeti ku tawat wala lu mel nii te mooy ànd ak ku faatu di dox ak sunuy tànk mooy li gën wala alam ñu ñëw ci nettali téeméer bi ak juróom fukk ak benn ba ñu sàkkoo ci sëriñ Tuubaa xaadalowoo law maxtaaralowoo ngir mu dugganteeg Lat Joor lii la waxoon sëriñ Tayba li nga wax ci jaale gi ak dénkaane yi lu rafet la yàlla na la ci yàlla fay aw yiw waaye dem ci buur yi bokkul ci li may def ndax bëgguma dara ci seen alali àdduna ci yàlla képp lay sàkkoo teraanga ñu ti ci nettalib téeméer bi ak juróom fukk ak yat Serigne Touba xaada lawo law maxtaara lawo mas naa wax ñu mu daan jàngal xam-xam képp koo xam ni jàng képp moo ko taxoon a ànd ak man képp koo xam ni jàng képp moo ko taxoon a ànd ak man na xool nu mu def te seet fu mu ko àggalee ku bëgg li ma bëgg nag toogal tey doxe ni may doxe loolu bi mu koy wax daa bëgg ak dolli ko ci ñoom te ñoom xamuñu ko kon defar nag tàmbuli bi day nuroo ko yàq waaye bu lépp àggee ñu xam ni da ngay defar bi mu waxee lii ñu néew ñoo fa des ngir booba li muy woote kenn xamu ko wala alam ñu ñëw ci nee nettalit téeméer bi ak juróom fukk ak yent Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaralawoo nee na Serigne Mor radiyallahu anhu fu mu waxee Serigne Mor rek Serigne Mor maan ant sali la ci jublu jàngal na Mawaahibul Quddus ñaari doomam yii muy Serigne muy Serigne Cheikh Coro ak Serigne Afia loolu dañuy xamal ni Serigne Mor radiyallahu taala anhu wóolu woon na xam-xamub Serigne bi xaada lahu allahu maxtaara lahu ba tey loolu danañu xamal ni topp cosaan wala su ko def waaye li ñu war a def mooy topp lu baax ndax sëriñ Mor radiyallahu anhu nekkul naan sa noosi bi sa noosi bii nga xam ni moom laa jàngoon laa jàngale daa xool ni wayi sëriñ bi moo gën a yomb gën a barkeel mu bàyyi bee di ko jàngale li ko waral sëriñ bi booy jàng ay mbindam sa tuyaaba yàlla rekk a koy xam te lépp ay leer la yoo xam ni day dajale njariñi téere yépp xoolal bayit wi madda lësi xad ansalat madda lësi xad ansalat dafa tira lii nuuraha fala yakunu fatira